an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahu llahu ta'ala fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin ala nabiyyinaa wa alayhim afdalu s-salaati wa s-salaam fil baabi s-saalis ashar at-taasi' anhu radiyallahu anhu ani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala al-iimaanu bid'un wa sab'uuna aw bid'un wa sittuuna shu'batan fa afdaluhaa qawlu laa ilaaha illallaah wa adnaahaa imaatatul adaa ani ttariiq wal hayaa'u shu'batun minal iimaan muttafaqun alayhi al-bid'u min thalathatin ila tis'atin bi kasri al-ba'i wa qad tuftah wash-shu'ba al-qita'a kon al-imaamu Yahya ibn Sharaf an-Nawawi rahmatullahi alayhi mu ne muy indi xadis bi mu ne at-taasi'u xadis numéro neuf juróomeelu xadis ak ñeent waaye ci buntu bi bañ tàmbalee ba léegi mooy cent vingt cinq hadith numéro cent vingt cinq téeméer ak ñaar fukk ak juróom ci garab gii nga xam ne mooy taasin nag juróom-ñeenteel bi neuf ci garab gii nga xam ne ci toolu nit ñu sell ñu ja'alana allahu wa iyaakum minhum wa radiyallahu anhum ci garab gii nga xam ne di wane eh, bariwaayu yoonu yiw yi ci jotaay bii ñu génn gisoon na ñaari hadith mooy xadiisu ba léegi yi yëpp ci mawlaana abu hurayra radiyallahu anhu wa ardaahu la jóge muy ki nga xamante ne nii dafa xëy wala mu gont dem ci jàkka ja kooku waajal borom bi dina ko waajalal ca àjjana loo xam ne mooy nekk bienvenu moom la koy tatagale moom la koy dalale ci ay xéewal yu rëy yum ko waajal waaye gisoon nañ beneen xadiis bi nga xam ne ba léegi mawlaana abu hurayra yonent sallallahu alayhi wasallam doon dénk jigéenu way ngëm yàlla yi bu ñu xeet benn seen benn dëkkandoo ca kado bañ leen bañ koy jox même bu dee ne sax benn tànku euh, li nga xam ne mooy am xar la kon mu ne ak taasi'u muy hadith cent vingt cinq di neuf ci bunt bi mu ne ànd fu mu koy jële ci Seydina wa Mawlana Abu Hurayra ba léegi Abu Hurayra moom moom moom la gaa yi gën bari euh, wuute ci turam moo tax al imaam Ibn Abdul Bar rahmatullah alayhi mu ne lam yuxtalaf fi ismin fil fi ismihi waaw <laughs> ah, mu ne amul ak bi lislaam ñëwee benn nit boo xam ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi wuute ci turam lu ëpp li nga xam ne moom la ñu ci turu Seydina Abu Hurayra mi radiyallahu anhu <laughs> mu ne moom ah, ëpp na sax. ëpp na vingt imaamu Nawawi rahmatullah alayhi ne waay vingt fan ëpp na ay trente di dema ah. voilà <laughs> ci ni ñu moom mii di Seydina Abu Hurayra hafizu eh, sahaba bon amoon na nag beneen dàkkantal boo xam ne mooy abu abul aswad waaw <laughs> abul aswad dañ ko noonu abul aswad tamit moom abu hurayra bi radiyallahu taala anhu wa arda am na nag ñu ne moom turam yonent wala saasaam da ko sa da abdu shams la tuddoon <laughs> loolu it beneen wax la <laughs> waaw kon moom la jële xadiis bii mooy xadiis bu rëy mbir mu an nabi muy jële ci bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne nee na al imaanu gis nga ngëm yàlla ah garabu ngëm yàlla buñ ko mëngalewul comme garab parabol wa sab'una aw bid'un wa sittuna waaw mu ne ngëm yàlla daa nekk li nga xamante ne nii bid'un bid'un al imam an mu ne al bid'u min min thalathatin ila tis'a loolu nag wute la ci borom xam-xam ya ah. moom dalaa wax li mu jàpp ne moo gën a dëgër te lool mooy li gën a dëgër waaye boroom xam-xam yi est-ce mooy loo xam ne day tàmbalee trois jëm neuf xam nga ñun saa buñ ko waxee loolu la ñuy wax mu ne waqat tuftaxu léeg-léeg nag ñu wax bad'u voilà moom laa naan bad'u wa shu'batu kanta ba après li muy wax qit'a mooy ak dog léegi bid'a boroo xam-xam ne dañ ci wute lii mooy li gën a dëgër waaw am na nag ñu ne day dem ba dix am ñu ne non non non un la commencé jëm ba neuf am ñu ne deux la commencé jëm dix am ñu ne quatre la la jóge dem dem dem dem dem waaye li nga xamante ne nii Eh, mooy eh, li gën a dëgër mooy eh, wax tiñ la njëkk a wax te moom laal imaamu Nawawi rahimahullahu taala daal di dogoo ne mbir mi déedéet affaire bi lii la mooy entre trois la jëm neuf mun a bon al imaanu ngëm yàlla waaw bid'un daa nekk li nga xamante ne nii mooy kon entre trois jëm neuf wa sab'una ak soixante-dix ak juróom-ñaar fukk aw wala boog bid'un mooy jëm jóge ñett jëm juróom-ñeent wala trois jëm neuf wa sittuna ak soixante bi juróom benn fukk ba ay branche la garabu ngëm yàlla dafa composé soit ci soixante treize jëm soixante neuf branche wala soixante treize jàpp soixante dix neuf waaye eh, loolu nag ay wuute la parce que riwaay yi ñoo wuute riwaaye yi ci boppam ñoo wute ci lim bi yi nga xam ne ñoo rot waaw comme li nga xam ne noonu la ko euh, ku mel ni al imaam al xaafiz rahimahullahu taala daal di waxe ne lii nag moom mooy euh, riwaay yi dañoo bari am na ci riwaaya par exemple euh, kitaabul iman bi imaamul Buxaari indi mooy xadis numéro neuf ci kitaabul iman nga xam ne foofu imaamul Buxaari yi dafa dogu ne affaire bi lan la non non affaire bi xam bid'un bid'un wa sittuuna la waaw moom noonu la ko ëndee ci kitaabul imaan ndax nii la ko waxe al imaamul Buxaari Muhammad ibn Ismaa'il al Buxaari rahmatullahi alayhi ci kitaabul imaani baabu umuuril imaan waaw téere gëm yàlla buntu mbiru gëm yàlla mu ne haddathana Abdullah ibn Muhammad Abu Ja'far rahmatullah alayhi moom lañu moo siiwee ci al-Musnad Abu Ja'far al-Bukhari moom ak al-Imam al-Bukhari ay bokk lañu woon ñoo bokkoon de jóge Bukhara Ah, al-Musnidi al-Ju'fi al-Bukhari boo ko déggee moom la al-Musnidi mu ne qaala mu ne haddathana Abu Amir al-Aqadi wa Abdul-Malik ibn Amr al-Qaysi wa Abu Amir am ah, nga xam ne al-Basri rahmatullahi alayhi al-Makki rahmatullahi alayhi annahu qaala mu ne qaala haddathana Sulaymaan ibn Bilaal mbokk imaam Maalik loolu mooy Medina la doon dund ak taa jamonoy imaamu Maalik muy Sulaymaan ibn Bilaal al-Qurashi at-Taymi mawlaahum Abu Muhammad am ñu ne Abu Ayyuub rahmatullahi alayhi an Abdillah ibn Diinaar jaamu ko Yàlla bu mag boobu taalibe mawlaana Abdallah ibn Umar muy Abu Abdirrahmaan al-Qurashi al-Adawi Abdallah ibn Dinar al-Adawi mawlahum rahmatullah alayhi al-Madani an Abi Salih moo ko jëlee woon ci Abu Salih di Dakwan as-Samman az-Zayyat al-Madani rahmatullah alayhi Abu Salih al-Ghatafani mawlahum rahimahullahu ta'ala an Abi Hurayra moo ko jëlee ci Sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu an an-Nabi muy jëlee ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam annahu qaala al-iimaanu ngëm yàlla bid'un wa sittuuna shu'batan wal hayaa'u shu'batun min al iman gis nga fii al mooy nag di gën a dëgër waaw mooy ne bidon kon entre trois jëm neuf entre ñett jëm juróom-ñeent wa sittuuna ak juróom-benn fukk mooy entre soixante-trois ak soixante-neuf diggante boobu loolu mooy loolu mooy euh, euh, euh, Shu'ba branche. ah moo tax mu ne shuba euh, shuba euh, euh, shuba mooy alqita mooy dog waaw mooy wàll mooy garabu ngëm yàlla dafa composé ci soixante trois jëm soixante neuf waaye li gën dëgër mooy ne léegi boo nañ ñëw ci loolu ba pare kon wax nañ la kon imaamul Buxaari rahimahullah fii ci kitaabul imaan moom lii la indi bid'un wa kanta imaamu Muslim moom bi mu ko soloo di ci indi ay riwaay yu am na yoo xam ne ne bid'un wa sab'una comme bii ndax riwaay bi imaamu Nawawi indi moom moo ko al imaamu Muslim wa Abul Hajjaj Muslim ibn al Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhi moo ko indi ci kitaabul iimaan moom tamit ñaari bërëb la ko mooy hadith 35 bi la indiwaat naan na ne haddathana Ubaydullah Sa'id wa Abd ibn Humayd mu ne ñoom ñëpp qaala haddathana Abu Aamir al-Aqadi ha gis nga Abu Amir bi ñu gisoon fee ci riwaa Imaamul Buxaari bi moo ñëwaat qaala haddasanaa Sulaymaan ibnu Bilaal gis nga mu ngi noonu kon nga gis madaarul hadiis bi mooy Abu Amir male al-Aqadi rahimahullah mu ne an Abdillah ibn Diinaar an Abii Saalih an Abii Hurayra radiyallahu anhu an an-Nabii sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala al-iimaanu bid'un wa sab'uuna shu'batun wal-hayaa'u shu'batun mina al-iimaan gis nga fii Imaamu Muslim fii riwaay bi la lëndi bid'un wa sab'una mooy fële imaamul Buxaari bid'un wa sittuna bii bid'un wa sab'una waaw comme bii am nañ soixante trois jëm soixante Muslim fii ci kitaabul iman baabu bayaani adadi shu'abil iman hadith cinq mu ne foofu al imaanu ngëm yàlla bid'un wa sab'una mooy trois jëm neuf ci pàcc ay pàcc la ay branche wal xayaa uta kersa sobatun pàcc la minal iman ci branche yoo yële ci ngëm yàlla ci la bokk loolu benn la xoolal xadiis mi mu jëtegaat mooy même kii bi mu ne haddasana mu jëla ko ci beneen <coughs> sëriñam mu ne qaala haddathana Zuhayr ibn Harb Abu Khaythama an-Nasa'i rahmatullahi alayhi al-Baghdadi rahmatullahi alayhi qaala haddathana Jarir muy Jarir ibn Abd al-Hamid rahmat ah, ah, ad-Dabbi ar-Razi al-Kufi al-Qadi juge la woon an Suhayl moo ko jëlee ci Suhayl rahmatullahi alayhi ibn Abi Salih muy Zakwan as-Samman Suhayl bi doomu Abu Salih la voilà Suhayl ibn Abi Salih Abu Salih mi ngi gisoon ah Suhayl bi doomam la voilà Suhayl ibn Abi Salih Zakwan as-Samman kon mu ngi noonu léegi mu ne an abd an abd jëliwu ko ci baayam waaye mu ngi ko jëlee ci Abdullah ibn Abi ah, Abdullah ibn Dinar mu Abdullah ibn Dinar mi ngi gisoon ci tàll la an Abi Salih moo ko jëlee nag ci Abu Salih mi bàyyi Suhayl ma de hmm? kon nag mu ngi noonee mu ngi noonee kon gis nañ affaire bi ah Eh, mu ne an abi hurayra radiyallahu anhu xoolal moom la lax fi annahu qaala mu ne qaala rasulullah imaamu muslim lañ ne qaala beneen abi beneen bi mu tëdd qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam al imaanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna shu'ba fa afdaluha qawlu la ilaha illa allah wa adnaha imatatu al-adha 'ani at-tariq wal hayaa'u shu'batun min al-iman kon nga gis ne lii imaamu Nawawi indi nii ci riwaay imaam Muslim bii la ndax imaam Muslim dane fii nii dane Seydina Abu Hurayra nee na yonent bi saa saam dawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam nee na al imaanu ngëm yàlla bid'un wa sab'una mooy entre trois jëm neuf wa sab'una ak soixante-dix aw wala boog shakk la sikki sàkk la bid'un wala boog trois jëm neuf wa sittuna ak soixante muy soixante-trois wala soixante jëm soixante-neuf ba ay pàcc fa afdaluha la ca gën mooy qawlu waxu laa ilaha illa allah wa adnaaha ba ca gën a suufe imatatul ada an at-tariq loolu dinañ ci ñëw mooy lii ñii dëgg-dëgg lii la imaamu an-Nawawi indi nii ci Riyadu Salihin kon am nañ 63 te moom la imaamu Bukhari hadith bi mu ci indi moom moom da ko indi moom moom andiwu ci yeneen version boobu la ci indi mu jeex waaw 63 non maanaam 63 63 jàpp 69 léegi dinañ ñëw après ci ginnaaw léegi bii gis nañ imaamu muslim rahimahullah hadisam bële biñ gisoon sànq boobu bid'un wa sab'una ah 73 jàpp 79 ak bii nga xam ne sikki sàkk la 79 73 jàpp 79 wala 63 jàpp 69 waaw <coughs> mais am na yeneen léegi. mu am euh, yoo xamante ne imaamu Tirmidi rahmatullah alayhi moom yoo xam ne dana arba'un wa sittuna mais loolu boroom xam-xam yi dañ ko dañoo doyadi lool même imaamu Tirmidi ci boppam rahimahullah te ne mooy 64 euh, euh, déedéet loolu moom daanaka dañ koo xaw a doyadil wax jooju ah <coughs> kon mu ngi noonele waaw kanta ñi nga xam ne dañ ne sab'un bidon wa sab'una loolu ziyaadatu siqa la gaa yi dañ koo bañ ne déedéet ku mel ni ñoom al imaam euh, kii euh, al-Hafiz Ibn Hajar dañ ne déedéet non non non alhamdulillah kon nag muy noome le kon gis nga wax yi am na sax yeneen yoo xamante ne ni euh, ñoom wax nañ yeneeni version mais gis naa ne waxtu waa ngi avancé léegi nañ yem noonu mais insha allah li ci gën a dëgër mooy soixante-six la mooy bid'un wa sittuuna yooyee muy wax te mooy riwaa imaamul Buxaari bi loolu mooy li a dëgër këne loolu la waaw bid'un wa sittuuna mooy 63 jàpp 69 loolu nag mooy 66 66 la branche yi garabu ngëm yàlla 66 branche la yooyu mooy li ci gën a mag sinon am na yeneen branche am am na yeneen branche mais yii mooy yi nga xam ne képp koo xam ne yow matal nga lii ràngoo nga branche yi matal nga ko jikkoo woo nga ko nekk na ci yow sax na ci yow mooy yeneen yépp ñu ngi ci yaw te kooku mooy ki gën nekk jaamu yàlla ci kaw suuf waaw ni yonent bi alayhi salaam nekk kooku mooy kooku mooy dëgg-dëgg noonu yonent bi alayhi salaam waaw ndax kooku moo jëmmal li nga xamante ne mooy gëm yàlla waaw soixante boobu nga xam ne day représenter ni junju Allah nga nekk jaamu fi yàlla dong abdulillah abdullah waaw moo tax alquran naan ko wa annahu lamma qaama abdullahi yad'uhu kaadu yakununa alayhi libada waaw te wa annahu te gis nga lamma qaama ba mu jógee taxaw yad'uhu di dagaan boroomam di ko ñaan di ko jullil di ko wéetal di ko woo abdullahi jaamub yàlla ba mooy kan sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax loolu mooy mbiram mooy moom al-ubudiyya ah mooy moom jaamu yàlla waaw qul in kaana lirrahmani waladun ah <coughs> fa ana awwalul aabidiin waaw man maay premier jaamukat yàlla ki di njëkk nangul yàlla ki dina wommatul yàlla ki nga xam ne nag moom moo ràngoo yii nii soixante-six branches yii dugalaale ne yeneen te kooku mooy ki nga xam ne moo fi mooy xalifaay yonent bi alayhi salaam ci biir xeet wi jamono ju nekk ka ko gën a ràngoo kooku mooy ki nekk xalifaay yonent bi alayhi salaam ci xeet wi loolu nag bon boo ci bëggee am lu gën a gudd bon am na ci boroom xam-xam yi yoo xamante ne nii ñoom daal dina ñuy def ay téere ngir leeral xadiis bi waaw ngir wane bon shu'ab yi ñaata la soixante six yi ñu jàpp ne soixante six ñu jàpp leneen bu nekk ñu naan bii wëg bi al imaam al hafiz nag euh, Hajar def na ko ci Fath am na yu mu wax ne voilà yi leeral ne yi ci jëf yi la voilà yi daa jëm affaire yi lenn la yenn yi ay ay jëfu xol la ak jëfu làmmiñ ak jëfu yaram yooyu bu ci nekk moom mu détaillé waaye am na ñoo xam ne dañ cee bind ay téere yoo xam ne moom lañ ci def ngir leeral mbir mii nii waaw te ñooñu nag ki ci gën siiw la mooy imaam al-Bayhaqi rahimahullahu ta'ala ash-Shafi'i moom itam euh, ci ngiru imaam ash-Shafi'i comme imaam an-Nawawi nii rahimahullahu ta'ala ñoo bokkoon ngir moom moo jiitu voilà waaye al imaam euh, Abu Abdillah Euh, euh, euh, moom itam daa al-Hulaymi moom itam daal di noonu na koy def bindoon na ci ab téere tudde ko Fawaa'idul Minhaaj imaam al-Bayhaqi bosam Shu'abul Iimaan la ko tudde waaw naka noonu as-Shaykh Abdul Jalil daal dina koy tudde bind téere tamit tudde ko rahimahullah Shu'abul Iimaan ak Ishaq ibn Ishaq ibn al-Qurtubi moom it bind na ko tudde ko Kitaabun Nasaa'ih ak al imaam Abu Haatim moom tudde ko wasful imaani wa shu'abi ah ah loolu lépp boo demee ci al imaam euh, diin al-Ayni tudd na yii yëpp bi muy shara sahihu imaam al-Bukhari rahimahullahu taala kon mbir maa ngi noonu kanta loolu ñaata la ñoo yooyu bokk ñooy yan yooyu euh, boroom xam-xam boo demee ci téere yooyu ñoom dinañ koy jéema lañ bët waaye liñ la wax nii mooy li nga xam ne jàpp ko mooy ne mooy branche yi nga xam ne Eh, yonent bi a salaatu salaam am na bu ñu ci tuddal nee na nañ continuer fa afdaluha di gën ci hein al imaanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna shu'ba fa afdaluha ba ca gën illa allah waaw branche ba ca gën gën caa kawe tawhid waaw ndax moo féete lépp non seulement mooy cosaan bi mais moom mooy li ci gën a kawe parce que dafa transcender garab gi waaw <laughs> moom dafa transcender garab gi mooy mooy racines yi mais mooy sim sim xam nga mooy la ca kaw la ca kaw jomboxtal la moom la mais moo ndax moom mooy seem gis nga garab daa am seem boo xam ne bu jëlee ndox mi ci suuf di ko bu yéeg ci kaw li alimenter car yeeg branche yeeg yépp ngëm yàlla nag laa ilaha illallah noonu la mel ci garab gi moo nekk ca suuf foo dem fekk ko fa te moo nekk la gën a kawe moo tax mu ne a'laha la fa afdaluha bo la ca kawe hein mooy li nga xamante ne nii mooy qawlu laa ilaha illa allah loo waaw Allahu akbar mooy laa ilaha illa allah kàddu googu benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg te nekk koo jaamu di ay la amul benn buur bu sañ di ñu tëralal nan la ñuy dunde ku dut yàlla illa allah ku dut mu ne wa adnaaha loolu mooy ba ci gën kawe waaw te wax naa la mooy fondation mbir mi tamit moo téye lépp wa adnaaha boo demee nag ba nga xam ne moom day fekk la ca suufa suufa suuf hein fondation ya bu tegoo muy ngëm yàllaa moo moo moo moo moo téye lépp ba ngay njëkk a gis mu mu mu tegu ci suuf ndax fondation yi nekkee doo gis leneen mooy li nekk ci kaw bu koy gis bi nekk ci suuf ah ba nga gën a mooy imatatul ada anit tariq loolu mooy branche boobu waaw branche boobu moo ci gën féete suuf mooy romb ci yoon gis loo xam ne day gaañe nga daal di koy toxal gisoon nañ ci ci jotaay yee ñu génn yële ñu génnoon ah mooy lépp loo xam ne day gaañe ci yoon te am na yuñ ci leeraloon ci xadiis xam ne euh, la wala aw doj yooyu yëpp ak loolu dafa tudd yooyu waaw waxoon nañ la kàmb koo gis nga suul ko tax fii ah, pënu jàmbur yi wala nga gis gaa yi nga xam ne dañoo wayat ji waaw nga xam ne dañuy toje rek dañuy sàcc rek teewuñ seen loxo gis nga dañuy ñëw gis nga égu yi égu yi hmm, point lañ doon jànge <laughs> point lañ doon jànge mais zone bee nga doon jaar parce que Colobane temps yooyu léegi léegi dëkk bi daa gën a neex ah. <laughs> ci wàllu transport. Dakar amul Dakar fan ay ay quatre-vingt-dix-sept jàpp ay deux mille mais tataa daa am kolobaan ngay mooy fi dina jege foo mën a wàcc gare routière kolobaan dox ba point E gare Blaise Diagne jaar maison de parti socialiste dugg lycée Blaise Diagne dangay dox ba tax mais gis nga gaa yi foofu dangay zone zone bee comme que ay kilifaa fa doon dëkk waaw gaa yi ni ñuy def gis nga égout yi xam nga éwu yi fi fi fi fi fi fi canalisation yi di jaar ndox yu yàqu yeeg yooyu gars yi li leen di tëj noonu xam nga am benn fer yooyu lañ doon dajjati yëkkati ko yóbbu di ko jaay waaw imagine yow war rombee noonu imatatul ada anit tariqi mooy la jëlal loo xam ne da nga ko ciy def ba ñépp di ko gis moo tax ñenn ñi dañ doon jël pono def ko ci biir noonu mu mu mu nekk loo xam ne ku ñëw di nga gis boo tollee fee taal say faar bu mu lëndëm lëndëm oto bi dina gis pneu boo xam ne moo nekk ci biir égout bi mu képp ko noonu nga xam ne ah fii moom nga xam ne kon fii ëpp na imagine bu doon dara newu fa nga bàyyi ko noonu dem yow defoo imatatul ada anir tariq waaw kon nag yooyu yëpp pakk pakk lépp loo xam ne mën naa gànci yoon nga daal di koy toxal loolu mooy li gën a néew mooy bu ko sax xeeb loolu ngay xeeb branche la ci ngëm yàlla waaw jëm jooñ ngay xeeb romb rek amaana sax bu dee waajo loo xam ne moom daa bëgg ay ay ay ay ay daa daa yëngu tem sax mu puus ko tànk bi noonu loolu rek bu ko xeeb mu ay branche voilà daa am ay taw ay inondation wala yu mel noonu branche yi nekk fii yow wala boog am ngelaw am ay branche yu wadd ci suuf ay ay ay ay ay garab wadd yu rëy nekk ci digg tali bi wala yu mel noonu nga romb daal di koy dindi waaye attention <laughs> attention de du nag fu nekk ngay imaatatul ada xoolal léegi gis nga li yonent may saab saab wax wallahi xoolal léegi nit ñi ni ñuy def bandi yi non les bandits sont graves sont tellement graves xam nga guet-apens lañ lay dóor surtout foo xam ne xaw naa wéet wala yenn heures yi mu lëndëm ci guddi gi ci digg tali bi lañuy ñëw teg fa ay branche wala teg fa ay mool wala ay ay pono gis nga boo jógee nee ba jël aw kii bi nii mbuur bi du dugg wala yenn euh, bawol bi wala yenn tali yi da ngay rek sa tarab du gis ci lëndëm gi ci tali bi ñu teg fa ay pono hey hey boo nee koo xam ne xamoo réew ma. xadiis bii de ñëw ci sam xel nga ne imaatatul adaa an allah wallahi wallahi li nga def rafet te moo baax te loolu moo war ku ne ne ah man de jàngoon naa yonent bi alayhi salaatu salaam ne al imaanu bid'un wa sittuuna shu'ba fa afdaluha Ah, qawlu laa ilaaha illallah wa annahaa imaatatul adaa ani tariiq wal hayaa'u shu'batun minal iimaan nga ne imaatatul adaa de ci mbiri la bokk xaaral ma gaare sama kat-kat bi fii daal di génn imaata adaa yi ci tariiq bi yii kay boo ko defee wóor na yàlla booy freine gaa yi di dal sa kaw <laughs> ci gis nga ci booru tali bi lënd la ñuy ñëw mais dañ lay fàtt sax waaw moo tax ñenn ñi à peine lañu rek dañu ñëw ba dégg yooyu rek gaa yi génn fee rek ñëw di leen kii ñu kon demi tour bi ñuy def yàllaa leen baaxe kon leen réew mu mel noonu yow est kooku mooy ñooñu moom yow xam boo fi di booy imaata gaa yi di la fat <laughs> mais loolu lañ bëgg getapan la getapan walla iyaazu billah moo tax léegi dañu dem ba yi nga xam ne dafa waroon a normal mbaax moo demee ba koy def ay xoolal yor sa oto yow kesey dem romb ñoo xam ne nga yóbbaale xamoo leen xoolal lu baax loolu ñu ngi taxaw nga gis leen ñu mais de mais ñetti dañ leen di jël ñu agressé la ñu agressé la man nañ nekk sax faat ndax luñ yaakaar ni am nga ko ndax oto bi nga yor yenn faam yoo boo bagoo doo ba jël man nañoo dem ba fee yuuxu la taxe la jàpp nañ ne am na alal ñu taxe la na nag leen doon sàkko bu ko defee yow doo xam noo koy waxe mbamb mi topp la gaa yi day wa kii waa nga ba walla iyaazu billaah moo tax léegi ñu bari nekkul ne gaa yi naan gaa seen xol yu wow yu xool leen seen oto yi ñoom kese ñuy romb nit ñi ndax xamuñu fi kenn loolu nag waxuñ ñoo xam ñoo xam ne yow ci koñ bi ngeen dëkk yéen dëkk nga yor sa oto xam nga ne yow fa nga jëm ñoom côté boobu lañ jëm yóbbaale leen quand même yóbbaale leen non waxuñu ñooñu mooy ñoo xam ne yow xamoo leen fii nga jógee fii ci Pikine wala fii nii eh, ci jàmm gën di dem Touba yor sa oto ñëw ba côté àllu Kañ am ñoo gis wala boo côté ay ay Pout am ñoo gis wala ci àll bi noonu daal. ñu taxaw di xaar xamoo leen kii loolu lañ naan loolu sax dafa wóoratul lu ko waral parce que réew mi mel noonu walla iyaazu billah waaw da koy def ngir yow li wajhillahi tabaaraka wa taala gars yi dóor lay ko loolu moom ko am de yéene ba am di ko am waaye nag mooy ful ndax dalay yàqal lu bari après waaw te médias wallahi sa der la bu ñëwee bay def enquête ba naan sax gaa yi ndekete ndaw salaam waxoon du dëgg kenn siifu ko woon ak yooyu daa ci yow loolu kenn dootu ko dégg lañ njëkk a dégg daal mooy déw mi ah moom daal da ngay ah yoon gannaaw moom na doon sakku benn faam loolu loolooy def ci yow waaw bu dee nag ay bandi la ñoom ñu la faat yow faatu ba ah c'est fini walla a'uuzu billaah waaw yàlla rek da lay dekkil ci yéene ba nga amoon yow remplir nga yow la nga waroon a def. waaye nag moytu waaw Allahu akbar Allahu akbar kon mu ne kon <laughs> loolu jarul a préciser le temps yii yëpp biñ naan imaatatul adaa ani tariq ah fay <laughs> réew ma moom nga xam ne mu demee de <laughs> barki yàlla yow fii nii rek xoola euh, tey tey léegi sànq. rànk sax bi ma koy lire la sama xel dem ci lool benn journal laay laa dafa gis nii sama téléphone gaa yi wax Espagne pour walla du fo du réew ma kese ah Espagne ab benn taxi la gaa yi dañoo jël benn ruban yooyu policiers yi yor bu bu accident amee di ko tàllal nga xam ne bu fi kenn jaar moom la ñaari bandi yor kenn ki taxaw benn tali kenn taxaw fee kenn taxaw fee ñu tàllal ci lëndëm gi taxi bi daa ñëw rek ah xam nga ko gisee kenn nga taxaw foog ne policiers yi lan daa am lu xew fee dem accident la xew bi taxi bi ñëwee dem bay ralentir gars yi génn ne waaye nga ñaan naan euh, taxi bi ne xam nga ni ñuy def gars yi ni ñuy def mooy dañuy gaaw bënn sa oto bënn sa pënu oto yi gaaw fexe ubbi sa sa sa kii bi jël li ñuy jël ci yow te boo mooywul mën nañ la ci faat taxi bi nag nee dafa am le bon réflexe bi mu kiiwee gars yi di ñëw dafa yemoon ay fekk na verrouillé na de toute façon kii bi yëpp daf booy daw oto léegi moom booy daw rek affaire bu verrouillé wu porte yi mais dafa accéléré lu mu gën a gaawe fëlal affaire yi foofu dem yoonam ba pare yónni ko fédération des taxis de l'Espagne ngir mu siiw tay jii laa ko tay lal waaye lundi vingt-quatre avril dana lap deux mille vingt-trois sooy kan nga war na ko bii bi dama jógi nii ci ci ci ci ci ci ci Shawwal sooy <laughs> ñenn ñi tawa Korité nañ vendredi bi ñu génn ñenn ñi Korité euh, Korité samedi waaw ñi Korité vendredi tay la vendredi samedi dimanche lundi tay le trois ñi Korité li nga xam ne mooy samedi tay le deux Shawwal mille quatre cent quarante quatre laa lay wax la wax waay léegi kay laa ko laa ko laa ko laa ko lii waaw moo tax ñu moo gën a indi sama la xel ma ne eh bi maa bëgg lu ànd ak man dama doon fàtte ak yéen yi gerte faa ay adaa la ñu teg ñu ayee ko teg ngir faat la ngir daal di lay guet attention waaw mais rek yow itam waxul na nga romb fii sa buntu kër romb affaire yi euh, luy gaañi nga naan ah non waay sa waay teg gi lii am na yeneen <laughs> pour wax la non non daa am beneen lu lu ñëw léegi mooy foofu ma la doon wax naan la zone mais boobu ñu doon jaar. wallahi am na yenn fajar yoo xam ne bu ñu fa doon dox di jàll di dem di dem point e di jàngi ah lañ doon romb ay gën ay gën ay cour yu rëy ci digg tay ci ay sëlëba yoon mooy ay carrefour wallahi man moom gis naa ko te Sénégal moom bari waaw en tout cas ngandum cour am benn ngandum oto woo xam ne comme que ñun lañ doon teel a xëy léeg-léeg fajar gis nga fajar ñi ñuy julli fajar wallahi ci biir école bi la ñuy fekk waaw maag benn frère <laughs> maag moom dong dañ doon teel a jóg si surtout lundi sinon oto yi boo toogee tuuti doo ñibbi doo doo doo am oto bu la yóbbu doo ñàngi tay nga dee moom lañ doon jël suñu précaution am nañ yenn fajar goo xam ne ngan di cours la fekk ci sëna ba yoon ak gën ay nen ay puso fu nekk gaa yi teg loolu yow boo ñëw naan imaadatul adaa anit tari ay liggéey lañu dëgg la ki nga xam ne ko fële waaw moom mën na koo jël teg fee parce que lii lay gaañ te loolu mooy li dox mooy li jaaxul waaye bu dee ne yow mu amoo boobu boobu boobu boobu pas pas sa pas pas dëggul ñemoo yoon waaw boo ko mënee leeral dara <laughs> loolu mooy nga puus moo gën waaye bu dee da ngay ragal eh, sa waay baa du ma <laughs> eh, daal di sa waay bi daal di këpp sama kaw liggéey bi ay ah, eh, la loolu mooy liggéey la waaw mbir mi du ne farata par force yo rek sa sa waxul ne par force da ko war a dindi mooy brace li ci gëm surtout luy gaañe nag ku gis munkaran daal di koy toxal ci sa loxo waaye bu dee yow li ngay toxal wóoru la est-ce naa këpp sa kaw nag loolu beneen affaire la waaye ki xam ne gëmul yooyu gëm na borom bi moom kene mooy lor yooyu am na euh, benn kii boo xam ne dana ñu ma benn suñ benn voisin la woon foofu euh, Sénégal benn pël Fuuta benn Paar mais euh, dafa ñëw nañ ñun moom buntu këram ci woppam lay xëy parce que euh, ay mooy pël Fuuta di toppatoo banaana yeeg fële sandinière yi xaw mu xëy génn buntu këram la fekk ay nen yuñ farangale mu leer na li yëpp liggéey la mais leen a xam nga man xam nga man nan na def dama jël neen yëpp ma dugg ci biir kër gi ma dugg ci waañ bi ma bakkal leen ba ñu ñam ma lekk leen ma daal di dem liggéey ah mais loolu ñëpp rek koo ñeme <laughs> maa ngi nii di wax ak yéen dara dama tëj waaw mais loolu xam nga loolu ñun ñemewuñu loolu mooy <laughs> ñun gis nga gis nga suñu suñu xarfa xuufa yeeg yi nga xam ne du tus yi ñuy dugal lool <laughs> ba war ak yenn yi dañuy hésité tax bu dee nag yow kii woo mooy ki nga xam ne moom yàlla rek la gëm loolu faalawu bu naree gaañe moom naan lii daal day gaañe naa ko fi dindi def doxal lii waaye na sóoraale ay bandi yoo xamante ne ñoo fi teg affaire yooyu moom dafa leer moom booba bokkul yii moom <laughs> voilà yooyu yëpp day sànn Allahu akbar on est une société faible quoi wallah ah léegi ñooy tuutee mufti waaw gars yi buñ bëggee ceew dara sax dañ lay liggéey ba pare lan mooy ndayu loolu yow da ngay yor yenn mais foog ñu nga leen di gën ñeneen wala ayaazu billah loolu mooy la xanaa gëmul ne wa man yattaqillaha yarzuqhu min haythu la yahtasib ku ragal yàlla borom bi dina la wërsëgal foo ko yaakaarewul woon mais wallahi gëmuñu yooyu ñu bari ci ñun wal iyaadu billah léegi kon mu ne yonent bay saa saam ne kon euh, euh, al imaanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittun lii wax nañ la mooy riwaaya imaamu muslim bi rahmatullah alayhi Ah, ay ay ay ay branche fa afdaluha ba ci gën mooy qawlu laa ilaha illa allah wa adnaaha ba ci gën a suufa imatatu l ada an il tariq mooy toxal loo xam ne eh, lor la eh, luy lore ci yoon wi wal xayaau kanta li nga xam ne mooy kersa moom moom shu'batun min al iman waaw gis nga bi gën a suufe mooy lan toxal luy lore waaye bokk na ci branche yi alxayaau mooy kersa mu ne lool shomba mu ne shomba mooy alqita walla la pàcc la min al imaani ci ngëm yàlla allahu akbar moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam la mawlaana ibnu Umar radiyallahu anhu alhamdulillah mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa romb benn lamsaar yi muy yedd mbokkul ansaar yoom ci ci ci kersa bu bari jëm am quoi ah yow saa yow yow dangaa bari kersa quoi yonent bàyyi saa saa am ne ko eh bàyyi ki ngay yedd kersa yiw kese la <laughs> waaw <laughs> kersa yiw kese la kersa nag bokkul ak bokkul ak ruus de ruus ruus moo baaxul waaw ruus mooy ki nga xamante ne daa bëgg comme koo xam ne xamul diine mais jàpp nañ comme que mag la eh, nan lay nekk di laaj laaj yi ci biir loolu moom ruus la du am kersa de kooku amul kersa déedéet kooku du kersa ruus la def te loolu baaxul jikko jooju baaxul. moo tax bokk na ci ñu boroom xam-xam yi naan kooku moom foo fooy suyete ku du am xam-xam boole ci kooku. ah xamul ba pare te nee ruus naa laaj. waaw lu ñëw mooy rus na koo laaj te du te du te du wax keneen mu laajal ko bëgg dëgg ci noonu ah kooku du xam dara ah c'est ce que vous voulez mais du xam dara du xam dara moo tax yeneen tubaab yi ne waa bu euh, bàyyil ci ngay yéend voilà ci keer sax moo tax borom bi suñu borom yeneen tubaab yi ba kii ñëwee moo tax borom ne inna allaha la yastahi an yadriba mathalan waaw bi mu wax ne moom amul kersa waaw di mooy amul benn gêne waaw amul benn gêne amul daal moom bu borom bi lu muy war a leeral da koy leeral sans benn gêne comme euh, non amul lenn luy tax borom bi du leeral waaw waaw wallahu la yastahi min al haqq bi nekkul di am kersa ci dëgg gu mu war a leeral déedéet da koy leeral loolu mooy borom bi du ruus di bañ a leeral déedéet day leeral dëgg yi lii ngeen di def da doon lor yonent bi alayhi salaam di dugg këram noonu saa su nee lii non léegi bu leen fi ñëw sax di xaar ak lekk suuratu Ahzab bu xam leen heure bi war a taajoo bu taajoo lekk leen te bu ngeen paree jóg leen wala musta'nisiina di hadiis bu fi kenn nekk di eh, eh, wëttale ko ay waxtaan di fell waxtaan déedéet loolu da doon lor yonent bi alayhi salaam moom nag mu am kersa leen ko wax man maa leen koy leeral waaw kon nag mu ngi kon ah alxayaa u loolu la nga xam ne day tax mooy lan mooy lan doon wax al ihsaan yow an ta'budu allaha ka annaka taraah fa in lam taraah fa innahu yaraak ngay jaamu yàlla comme si da koy gis boo jàppee ne doo ko gis xamal ne moom mu ngi nga am kersa sa di la foo xam ne dala aaya woon gis la fa la taqrabu zina bu leen jege njaaloo kon yow nga am kersa lépp lu la ciy génn borom bi di la ci gis yàlla tere nag nga cay ne waaw mooy ta doku leen yu bon yi mu wax bu yow fexeel nga am kersa borom bi di la gis ci yooyu le waaye it ngay am kersa borom bi ah ya mu dégle ngay am kersa muy xool ña fa ne yow du la ci fekk du la ci gis moo tax soo kersa daal ku ko am moom yi buntu yiw yëpp ubbeeku na ci moom ku ko ñàkk nag bépp luy monte daal dinay ubbeeku boîte de Pandore yi wallahi ubbeeku na ci moom waaw kon nag mu ngi noonu de alxayaa wallahi yu yonent bi saa saab wax xayrun kulla waaw moom yiw la léppam léppam yiw la waaw du kersa du du kersa nag am kersa yow nit gis la ci lu bon eh, sëriñ diw moom yéexee seen ko fole yoroon sab sab sab cigarette wala sa bon boo doon tux rek daal di koy faj rek génn si ngom bi toy duy sa gémmiñ gi fukki si ngom bi yooyu rek ngir alem bi dem génn bu dee koo xam ne dafa gën a muus yoraale benn muus kii parfum du gaaw dóor ko ci yére yéeg fii yépp waaw kii fii nii loxo yi diw kii ñëw voilà dajeeg moom waaw kool ba pare yow amoo kersa sa boroom nag mi la doon gis nga doon def lool boroom bi moo gën a màgg walla waaj kooku lool mu am amul du kersa kooku rus la wal loolu façon faiblesse la voilà kon nag muy noonu la kon wal hayaa'u shu'batun min dafa nekk li nga xam ne branche la salaam kon wax nañu ba ca gën ak la ca gën a suufe waaye wax nañu ci branche yi nañu al imaanu wal hayaa'u shu'batun min al iman la la la <laughs> <laughs> euh, bon nañ yem noonu nañ yem noonu insha allahu taala euh, kon mu ne kon waxoon nañ la mu ne muttafaqun alayhi voilà muttafaqun alayhi mooy al imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi bon yeneen yi ñu bëggoon wax mooy mais benn la rek waaw bi muy wax naan al-imaanu bid'un wa sittuuna aw sab'un comme ci euh, riwaa imaam Ibn Maaja bi wa sab'uuna baaban adnaahaa imaatatul adaan an-tariiq wa arfa'uhaa qawlu laa ilaaha illallaah wal hayaa'u shu'batun min al iman benn la mooy kon ñan ñoo ko solo kon ñu ne al imam al Bukhari ak al imam Muslim ibn al Hajjaj lim la wax muttafaqun alayhi naga noon al imam wa ahlu sunan yi ñoom ñépp ko solo al arba'a ñoom ñépp andi nañ ko ak al imam al arba nga ne ma ah doo ma ko fàttali ma ne ma imaamu Abu Daawud as-Sijizi wala Sijistani rahmatullahi alayhi ak al imaamu Tirmidhi rahimahullah ak al imaam Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi ak Muhammad ibn Yazid al imaam Muhammad ibn Yazid al-Qazwini ñu gën koo xam ne al imaam Ibn Maajah ak al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi ala al jamii' la suuf al bid'u